voilà kon leer na mu ne wa nabbaha waaw sallallahu alayhi bi nadari rajuli ila awrati rajul ala nadarihi ila waaw mu ne kantaayeen saa hadis bi ñu nekk day yeete di attirer attention góor ci xaraam bu mu xaraam muy xool awraay góor moom loolu nag day mel ni dala kiy waxaale na nag bu dee góor la ñu xaraamal mu xool awraay góor ni moom bu dee moom muy xool awraay jigéen daa gën a dee garaw mooy mu xaram foofu la gën a yelle fa la gën a yeye fa la gën a yeye mu ne wa hada tahrim waa xaram gii fii xaqi ghayri al azwaj wa saada mu ne nag bu la nee nag xaram gii mooy góor muy xool awraay jigéen mooy di xool comme xool doq gi ah wala xool yeel ba xool yeneen yu mel noonu loo xam ne awra la ci jigéen gi góor gi di ko xool loolu dafa xaram boroom xam-xam yépp ci dëppoo léegi nag mu des mu ne waaye lii xaram gi ci xàqu ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne du duñu ay marié te bu dee jëkkër rek jabar la wala koo xamante ne benn waay bu am jaam jigéen la loolu bokkul taxul ñuy wax kooku kenn terewu ko mu ne wa amma zawjaani kanta ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy sëy fa li kulli wahidin minhuma an-nazar ila mu ne ñaar ñi nga xam ne ñooy sëy ku nekk ci ñoom am na possibilité xool awraay ka ca des waaw illa al euh, euh, saahibihi jami'iha léppam illa al farj nafsa illa al farj nafsa fa fiihi aw awjuhin li ashaabina mu ne ba mu des pëy bi ci woppam mooy monsieur X bu dee madame X mooy soxnaam man naa xool ci madame X lépp dënn bi biir bi gannaaw bi fu ne mën na koo xool xar kanam gi yeel yi ga lépp ba mu des nag pëy bi kantaan ak di xool pëy bi wala moom madame X di xool jëkkëram monsieur X pëyam ah déet kee di xool li nga xam ne mooy kiiwam déedéet lool mu ne ba mu des lool mu ne lool nag am na ñaari wàll ci suñu ngiir bi muy saax euh, euh, Shafi'i yi mu ne bi ci gën a dëgër asaxuha ah, bi ci gën li kulli wahidin minhum an-nazar ila farji saahibi min ghayri hajatin wa laysa mu ne li ci gën a dëgër ñun ci suñu ngiir mooy loolu dañ koo sib góor ki wala ku jigéen ki di xool aw ki ci des ah, ci loo xam ne aajo waralu ko waaw aajo waralu ko waaw nga ne luy aajo waralu aajo mooy la nga ne par exemple ndaw si boroom kër gi dafa gaañu ci pëyam sakkaram ndaw si di ko fajal bu boobaa boroom këram soxnaam di ko walla euh, am daal loo xam ne ay pansement yu ko ci war a defal par exemple loolu ñu ne loolu garaawul pare loolu mooy aajo comme yu mel noonu mu ne waaye loolu mooy xool boobu nag dañ ko bi li gën a dëgër mooy dañ koo sib waaye du xaram du lu xaram bu kenn xooloon pëyu ki ci des loolu du lu xaram ne dañ ko sib mu ne ñaareel bi am na wa xaraamun alayhima ci Shafi'i ba léegi am ñoo xam ne ci ñun dañ ne lool loolu dafa xaram ci ñoom ñaar ñëpp waaw mu li nga xamante ne nii mooy ñetteel bi annahu xaraamun ah, mooy eh, eh, mu ne wasaali annahu xaraamun ala rajul makruhun lil mar'a mooy dafa xaraam ci jigéen góor gi muy xool pëyu soxnaam waaye nag dañoo sib soxna si di xool pëyu boroom këram waaw mu ne wan nazaru kanta wa makruhun ala ar-rajuli ah, xaraamun ala ar-rajul makruhun lil mar'a mu ne wan nazaru xool ila batini farjiha mooy góor gi ñëw di xool nag ci biir mooy euh, bon euh, ci biir pëyu soxnaam moom xool ci biir ashaddu loolu moo gën a tar ak kibil wa tahriman ak xaraamal selon ñu ne daa xaraam waaw eh. Eh, léegi nañ taxaw fii tuuti mooy est léegi lii nii lan moo ci gën a dëgër dañ naan de toute façon li ci gën a dëgër mooy loolu lépp dara ci newul amul sax kibeel gi muy wax da amul du tout waaw mooy ñaar ñiy sëy ku ci nekk lu la neex mën nga koo xool ci sa morom xatta pëy sax <laughs> yow de xamaa yaakaar ne yow bii daa am lu la ma ne dara daluma <laughs> parce que sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaha xaaral rek taaral waaw euh, al imam ibnu Hibban dafa solo ci yoon Sulaymaan ibnu Muusa dañ koo laaj ne waaw góor gi nga xam ne day xool ilaa far imraati mooy day xool ci pëyu soxnaam mooy di ko xool nii ñëw tiim ko di ko xool di ko xool pëy lañu wax de waxuñu ay xool dënn bi xool boo pëy bi ci boppam waa loolu nag Sulaymaan ibn Muusaa ne ko sa'altu Ataa man de laaj naa Ataa laaj gi nga ma laaj laaj naa ko Ataa ibn Abi Rabaah fa qaala sa'altu Aishata fa zakarat fa zakar fa zakarat nee na antaane man mii laal ñaa loolu Aisha ummul <laughs> mu'minin radiyallahu anha di soxnaa yonent saa sallam nee na yonent ba xam nga lan la ma Aisha tontu dane kuntu aghtasilu ana wannabiyu sallallahu alayhi wa sallam min inaa'in waahid min qadahin yuqaalu lahu al-faraq am na ci yenn riwaaya xam nga nu mu ñëwee sayyidatu Aishatu binti Siddiqi radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha dane kuntu atasulu ana wan nabi sallallahu min inaa'in waahid taxtalifu aydina fi Abdullah bala ñu romb ci yenn yi nañu wax bu nekk lu mu tekki waaw nee na man Aïcha dama doon sangu ak yonent bi alayhi salaam ci benn ndab boo xam ne faraq la tuddoon Allahu akbar benn ndab waaw boo xamante ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam maak moom dañ ci doon dañ moom man dañ ci doon sangu waaw bokk di ci sangu boo xam ne faraq la tuddoon am na sax ci yenn riwaay yi nee na yonent bi alayhi salaatu naan ma desal ma <laughs> waaw desal ma ma naan ko desal ma waaw manaan ko desal ma mu naan mu naan ma desal ma manaan ko desal ma ñuy ñuy ñuy ñuy xëccoo di kii ndox mi noonu di ku nekk di di gaaw di xëcc ci ndox mi di di sotti ci sa kaw. <laughs> ñu ne la waaw léegi am tegtal bi ñu ne la ah lii kay sawaay daa leer ni midi waaw ah, yow Sayyidatu Aisha li wax leer ni midi nga la waaw parce que wax la la mooy dañ koo laaj est-ce nit mën naa xool góor guy xool awraay mooy pëyu faamam soxnaam. mu joxe lii nii <laughs> loolu mooy la <laughs> mooy dara newu ci parce que man ak yoneen saa sala doon sangoonoo te kon loolu day wanne bi ñuy sangoonoo noonu mooy eh, eh, eh, ki ku yaa ngi doon gis keneen ki ndax bu dul naa nekk bu boobaa doonul woon tegtalool yi waaw doonul woon tegtalool ma tegtal kon loolu day wane lii moom lu mën a nekk la waaw te loolu nassun fil mas'ala mooy laaj bi ñu laaj bii imaam an wax naan suñu ngiir bi ñii nee nañ dañ koo si bi ci gën a dëgër dañ koo si ba nàngam loolu lépp moo ci amul du tout waaw yaay wax yooyu moom dëgërul du tout kenn sibu ko waaw du lu xaram waaye kenn dañ koo si sibeel googu moo ci amul parce que borom bi gis nga libaasun lakum yéenay seeni euh, euh, euh, seeni yére ñoom ñu nekk seeni yére soxna yi lépp loo xaman mooy jëkkër ak jabar ku ci nekk ci yaramu keneen ki lépp nga am accès ci moom ci lépp nga mën a bànneexu ak façon bu man di nekk daraa ca xaramu waaw loolu leeraloon nañ ko ci siira ba dangoon nañ ko sax ci ahkaam yi waaw yooyu yëpp amul xatta gaa yi li ñu naan seex awraay ah gi ci des loolu ci boppam daa xaraamul comme ni ko imaam al bii nii ni nga boroom saa bi leerale moom tamit waaw ne bu boobaa li ñuy bañ mooy lenn rek mooy euh, euh, bu bu ci bu bu bu bu bu bu bul se bu bu bul wann sobe waaye te ko xam nga ko doon wax euh, as ko doon wax as Asbagh ibn bu mag en fait dund nag imaam Malik mais jotu koo gis mais moom sëriñu imaamul Buxaari la te Malik yi bu mag la waxi imaamu Malik Yahya ibn Ma'in daroon wax ne kenn ngi du ko war moom mu ne nit ki jël làmmiñam teg ko ci pëyu soxnaam vice versa loolu dara ci new te asbaxa ko doon wax te sëriñu imaamul Buxaari la taalibe la ci dund na ak imaamu Malik mais jotu ko woon a gis Maliki bu mag la moo tax gars yi nga xam dañ leen di dégg ñuy wax fii ci rajo yeeg di jaay ne dañoo sàmmook parce que ñoom seen seen dëkk ay Sénégal yi dañoo miinu loolu ñu jàpp ne voilà lool képp koy def ci tubaab yi ñu ko jële dëkk la ñu bari ci tubaab yi dañ ko jële loolu mënuñu koo nii dañ koo gis ci ay film wala ay ay ay ay ay ay ay ay yeneen façon wala ci ci ci réseau yëpp yu mel noonu daal di koy di di après di ko appliquer mais loolu nga ne lii daa xaram imaamul Qurtubi mi ko doon wax asbax ma ko doon wax boobu dañu asbax daa xamoon kuy tubaab <laughs> koo xam ne jamono imaam Maalik loolu dund sëriñu imaamul Buxaari yi niñ bind Sahih bi sëriñu bu mag boobu niñ ko fonke woon yow nga taxaw naan loo loolu bi mu xewee yàggul sawaay yow sa gëstu bariwul reconnaître sa bariwul neel yéen miinu ngeen lool xamu ngeen ko mais bu leen tëb de xaramal ay mbir ci loo xamante ne parce que miinoo ko ak fa nga jóge ñoom miinuñu ko wal iyaadu billah loolu mooy benn cibeel amu ci benn amu ci amul dara les ci xaramal xool ku ci nekk mën nga xool pëyu ki ci nekk borom bi moo la ko daganal léppam ku nekk ci keneen ki restriction yooyu yëpp ngay dégg ay tëdd nekk yaramu neen ñoom ñaar yëpp loolu dañ koy tere xadis ba koy wax loolu dëgërul xadis bu bu bu wéradi la waaw mën nañoo tëdd nekk ñoo xamante ne nii duñu sol dara te bu ñuy sëy nu ma la neex toutes les positions sont permises daraa amul lenn rek lañ tere mooy mooy nga jël sa pëy yow góor gi dugal ko fi nga xam ne mooy dem àll sa soxna fa muy génne loolu kese lañ xalaamal xatta buntu boobu sax boo ko fa dugalul man nga cee bànneexu ci wet yeeg yëpp lii mooy dëgg lii mooy sariya lii mooy dafa am yoo xam ne gis nga mooy la ma waxoon rek gis nga nit ñi boo leen ko xamalul ci sariya ñu jàng ko feneen te sariya da koo leeral ba pare da koo leeral ba pare parce que Sayyidatu Aisha bi ñu ko laajee yii li mu tontu. man de dama doon sangu ak yonent bi alayhi salaam ci benn napp ma naan ko mu naan ma da'i lii ma naan ko da'i lii waaw ñuy njëkkante di xëcc ci ndox mi ma naan ko <laughs> eh, eh, eh, moo tax riwaay imaamu Nasaa'i bi kuntu aghtasilu ana wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min inaa'in waahid yubaadirunii wa ubaadiru hattaa yaquula da'i lii wa aquulu ana da'i lii <laughs> waaw <laughs> nee na Sayyidatu Aisha te te xam nga luñ ko laaj est ce que góor mën naa xool pëyu soxnaam mu ne man de dama doon sangoog yonent bi saa saam ci benn ndam ñuy njëkkante ndox mi buy wax jeex ñuy njëkkante waaw ma koy ni di gën as moom muy gën a as naan ma yone saa sa naan ma waa waa desal ma bokk ma naan ko yow desal ma <laughs> waaw xoolal xoolal nekkin gu rafet nii xam nga lii ñu nañ ne bon saa yi muy wax wax yoneen ma xam nga problème bi parce que moom mooy royukaay bi xattaa yii gis nga borom bi ñu ngi ko tànnal saxaabaan yi lii yëpp dañ ko dañ ñu koo jàngal gis nga li tax ñenn ñi léeg-léeg c'est dommage ñi gën a ñenn du ñëpp du ñëpp waaw alhamdulilah ñàkk mën a sëy sëy bu correct mooy ñi nga xam ne ñoom lañu daan ay ay ay ay sëriñ lañu sëy bu correct seen soxna en tout soxna yu bari ci souffrance la nekk mais bon comme que kilifa la comme que kilifa la ah moom la ñuy ci barkeem lépp ci muñ kese lañ ko teg. waaw amul dara lu leen boole lu dul bu amee benn benn benn benn plaisir euh, charnel ñu ñëw faj ko ci moom jeex na après di wër ci dëkk yi ñu koy seyaar ak ak gaay nangam ak nangam yi fi caaxaan yooyu mooy lan ñu ne kii moo fi toogal yooyu saasam toogalu ko fi <laughs> bàyyi leen li ngeen di wax waaw parce que ñooñu ñoo matul royukaay yi parce jàngale yi ak xam yi moo indi loolu waaw wal iyaadu wal iyaadu wallahi billah léegi kon wallahu taala alam buñ ñëwaatee fi nga xam ne moom lañ yemoon ci laal imaamu alxaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala di wax ba léegi ci côté bi kon loolu réglé nañ ko mooy loolu muy yim fi wax nii yëpp ay makru li ci gën a dëgër mooy dañ koo sib waaye du lu xaraam loolu sax lay sa bi dëgër yooyu yëpp waaw <laughs> bi gënatee sori moom moom bi naan ñoom ñaar ñëpp daa xaraam ci ñoom waaw beneen bi ci tegu mooy bi naan daa dañ ko daa xaraam ci góor gi sit ci jigéen gi loolu lépp dara amu ci noonu du du loolu mooy li gën dëgër wallahu taala waaw léegi mu ne wa amma sayyidu al imaam al haafid an-Nawawi sang bi maa amatihi mooy koo xam ne dafa am jaam bu jigéen fa in kaanat yamliku wattaha fa huma ka zawjayn bu dee ne mooy ne moom jaam la boo xam ne da koy jabaroo mooy day sëy ak moom voilà ah kooku moom ñaari soxna yi ñoo yem wa in kaanat muharrama alayhi bu dee nag jaamam bu jigéen la waaye daa xaraam ci moom de waaw dina sabin parce que jaamam la mais ño non loolu jeex na wa in kaanat loolu bare nañ ci ci jaam ba bu dee jaam la boo xam ne moo day da koy jabaroo kooku moom ñaari boroom kër yee yem moo ñaar ñi ñaar ñi ci bokk ñi ñiy sëy mu ne waaye bu dee ndaw si yi waxul jaam bi mais jigéen normal muharramatun alay mooy xam ne jigéen gi daa xaraam ci moom ndax lan bi nasabin ndax ka uxtihi wa ammatihi wa xaalatihi aw bi rida aw bi rida aw musaahara ka ummi zawja wa bintiha wa zawjati ibnihi fa hiya kama idha kanat hurra mu ne kanta bu dee ne euh, waa ji ndaw ngir mu denc ko moom monsieur X manu la denc euh, madame X prime parce que sërëm la mooy rakkam bu jigéen la walla euh, magam loolu mooy kooku daa xaram mu koy kooku manu koo denc wa amati wala bàyyi xam non bàjjanam bàjjan mooy rakku bu jigéen wala mag bu jigéenu sa baay moom monsieur X waxaalati wala ki nga xam ne mooy tantam xaala mooy côté yaay magu yaayam hmm? wala rakku yaayam bu jigéen kooku day xaraam ci moom aw bi rada'in wala koo xam ne dañoo nàmpandoo aw musaahara walla mooy gorowante waaw comme monsieur x takk doomu monsieur z léegi bu boobaa yow xam nga ne yaayu mana euh, euh, mooy mooy doomu monsieur z ba mu takk bu jigéen ba yaayu ndaw soosee tey soxnaay madame Z non di monsieur Z di madame Z kooku monsieur X mooy xaraamante nañ parce que gorowante bi dugg seen diggante waaw mu ne ummi zawja moom lañ wax léegi kon ndayu euh, soxnaam wa bintiha wala doomam waaw ndax loolu manoo ko <laughs> wa zawjati ibnatihi wa zawjati ibnihi ak soxnaay doomam monsieur X daa am doom ji tudd Euh, monsieur x double prime wala prime <laughs> kooku am sox na mooy kooku xam nga xaraam na monsieur x mooy goroom la mu ne lool nag ci kaay yëpp fa hiya ndaw si day mel ni ci moom monsieur x kama ida kanat hurra comme bu ne woon ku libre voilà mooy lan mooy euh, dëgg la euh, mooy dina mën li muy gis ci moom mooy comme femme boo xam ne bu libre la waxoon nañ la lool ki nga xam ne moo ci euh, nekk mën a feeñ mooy xar kanam bi ak tenq yi voilà jeex na waaw ah mais euh, loolu mu ne wa in kaanatil ama majusiya bu dee nag ndaw si daa nekk li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy jàmbu jigéen bi jàmbu jigéen tey majuus ya ab majuus la aw murtad da wala mu nekk koo xam ne dafa murtad mooy dafa ne woon jullit la daal di ne tibbi na wal iyaazu billaah aw wala mu nekk koo xamante ne nii moom gëmul dara ay ay xërëm lay lay jaamu aw murtad da wala mu nekk koo xamante ne daa nekk ci idda aw mukaataba wala muy jaam boo xamante ne nii daa bindu ngir libre fa hiya kal ama al ajnabiya koog day mel ni jógéen bi nga xamante ne nii jaam la boo xamante ne mooy étrangère mooy kooku waxoon nañ la moom awraam fan la ñiine ci suufu dënn bi jëm ci oom yi am ñu ne non comme góor la rek mooy jumbax bi jëm fi nga xamante ne mooy ca oom ya voilà léegi kon lii la al imaamu an-Nawawi daal di wax mu ne wa amma nadaru rajuli ila maharimi wa nadaruhunna ilayha fa sahih léegi nag nga ne mais man am na lu ma comprendre wa in kanat muharrama alayhi bi nas bi nasabin ka ukhti wa ammati wa khalati aw bira aw mula fa ummi wa zawji wa yooyu kama in kanat fa hiya kama in kanat hurra mooy bi mu ne bu nee ne waa ji comme monsieur daw si daa xaraam ci moom ndax lan séeram la ab géño guñ bokk wala bàyyite xam walla bàjjanam wala taam-taam wala koo xam ne moo nàmpandoom woow wala gorowante yu mel noonu day mel ni xurra loolu mooy lan ndaw si day mel ni eh, eh, xurra loolu mooy lan mooy mënula gis ci moom lu dul xar kanam tenkam mu ne la kaay ma wax la loolu nag leeral la mu ne wa amma nadaru rajul góor gi li mën a xool ilaa yi ci koc armalam ah eh? wa nadaruhunna ak ñoom li ñu mën a xool ñoom jigéen ñooñee ilayhi ci moom fa saxiixu li ci gën a gën annahu yubaaxu fii ma a sura wa taxta rukba mooy li nga xam ne moo dagan mooy li nga xam ne moo nekk ci kaw kii bi sura mooy à partir de jumbax bi ci kaw loolu ak tamit suufu uum yi wa qiila mu ne am na yeneen ñu ne laa yaxillu illa ma yadharu fi xaal al xidma wa tasarruf am ñu ne nag eh, même lii daganu la ah, non déedéet li dagan mooy li nga xamante ne mooy buy liggéey ndaw sa buy liggéey la nga xam ne moo ci mooy feeñ euh, buy liggéey comme euh, am lu muy jël wala lu muy yëgati nga xam ne man na kii bu kiiwee loxo yi day feeñ ba ci doole ji yu mel noonu mooy assur euh, ki yéréen bi aju ndax daa am lu mu doon yëgati yooyu yu mel noonu ñu ne loolu garaawul wala bu sëggoon comme dox gi feeñ wala muuraay bi xaw a aju tuuti ñu ne yooyu garaawul loolu la loolu kese la waaye à kon wallahu taala alam kon eh, lii la imaamu Nawawi wax ci côté boobu léegi nag mu des ah <laughs> waaw beneen côté bi kanta xool bi parce que traité na fi tamit mooy xool góor guy xool jigéen ak dans l'autre sens mais loolu gis nañ ko ci xaadis yi ñu génnoon waaw bañ lay wax imaamu Nawawi moom dane loolu ci luñ doyal ni mu xaraame ci góor la xaraame ci jigéen waxoon nañ la imaamu ñoom imaam alxaam na xajaar imaam Suyuuti rahmatullah alayhi ak jareet bi tax nañ la wax boobu wax la bu jëlee ci Imaam Shaafi ak Imaam Ahmad mooy bu njëkk bi kenn loolu daa xaraam waaw kanta Hanafi yi ak euh, lenn ci ma ak Maliki yi loolu jëlee nañ ko ci ñoom ak wax boo xam ne buñ jëlee ci Shaafi ak Hanbali yi euh, Ahmad ak al imaam Shaafi ak Ahmad loolu mooy dara naw ci mooy wax bi imaamu Nawawi doon wax imaam al-Hasan ibn Hajar doon wax naan li lii wane ne loolu man naa nekk mooy digaluñ leen góor ñi ñooy ñuy ñuy muur seen xar kanam yi bu ñuy eh, kii génn te jigéen dañ leen ko digal ak yu mel noonu ak xool ba Sayyidatu Aisha doon xool xabashi euh, yooyu xabasa euh, ya ñu doon nekk ci jàkkaay yoneen saa salaam yor seeni épée di ting ting noonu def comme ay ay kii noonu euh, voilà yooyu <laughs> loolu bon wax na ko fii quoi al imaamu Nawawi nag après bon ni mu ko waxee da ne wa amma nazaru rajul ila al mar'ati dañuy wax nii rek jàlla kanta xool mi nga xam ne moom la góor di xool ila al mar'ati ci jigéen fa xaraamun fii kulli shay'in min badaniha loolu dafa xaram ki nga xam ne mooy du code armal code armal bu wax na la léegi que ne mooy ne bu boobaa mën naa xool diggante mën na gis diggante jumbax bi ak óom bi am ñu ne non mooy li nga xam ne rek buy liggéey moom ndaw walla euh, léegi mu ne kanta xool bi nga xam ne moom la góor gi xool ci jigéen loolu dafa xaram ci lépp mooy ki nga xam ne du ko armaalam mu ne fa kazalika na ko noon yaxrumu lay xaram alayha ci jigéen gi an nazar muy xool ila kulli shay'in min badanihi di xool ci dara ci euh, yaramu góor gi sawa'un moo xam kaana nazaruhu wa nazaru abi shaw am di ghayri wa moo xam xoolu góor gi ak bu jigéen bi ki bànneexu ko waral wala sans bànneex loolu nañ la ko ñoom moom wax bi ne woon dafa xaram ci gisoon nañ ko bi weesu mu ne waaye wa qaala wax na ba'du ashaabina lenn ci suñu mbokk yi ñu ànd ndooy muy Shafi'i la yahrumu nadaruha ila wajhi ar-rajuli bi ghayri sahwa këni eh, xaraamul ndaw si di xool ci xarkaanuma mu yi boo xam ne du eh, bànneexu ko ni mu ne walaysa hada qawlu bi shay imam Nawawi nii wax ji du tus voilà loolu <laughs> loolu wa waxoon nañ li nga xamante ne mooy mooy tegtal bi mu waxoon ne alxuraan ba muy wax qul lil mu'minina ku ci nekk li lim la wax dana lañ ngeen sedd seenu seenu gis ñoo yem ba pare ne xiyaasante ko ak tamit que ne ah xanaa sax ñu laa yoon ko jigéen gi sax moo gënoon a waroon a yell waaye eh, moom wax bii du dara mais am na ñoo xam ne wax bii mu ne du dara moom lañ dëgëral comme ñoom am imaam al-Hafiz Ibn Hajar bokku tamit ci as-Suyuti moom it di Shafi'i rahmatullahi ala al-jami' <coughs> waaw léegi bon moom nag dane lool kanta moom li mu wax ne daa joyu góor jigéen ci am ku nekk di xool keneen ki dafa xaram voilà ba mu des kii nga xam ne mooy comme bu ñu waree jënd jaay ak yi nga xam ne muamalat ak yi mën da ñàkk seede ak jugement ak yu mel noonu yi nga xam ne man da ñàkk voilà loolu moom gra loolu mën da loolu kenn waxu ko voilà Euh, après mu ne loolu nag mooy li nga xam ne <laughs> mooy muhaqqiqiina yi hada huwa al-mazhabu sahih al-mukhtar inda al-ulama al-muhaqqiqin al-muhaqqiqin nass alayhi ash-shafi'i wa ta'ala mu ne lii ma wax nii nag am nga lii traité woon nañ ko bii weesu <laughs> bu paa jataay bii weesu mais masalaay jataay bële euh, hadis bële keneen mooy euh, li nga xamante ne mooy li ñu gën taamu li ñu gën a tànn ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo xóotal masala bi te loolu imaamu Shafi'i suñu sëriñ bi daal nañu ciy no nofe wax ko waaw da ko da koo da koo yaxal bokk ak ñi nga xam ne ñooñu gën a brillant ci mbokkam yi moom imaam Shafi'i ànd ndoom yi rahmatullah alayhi après indi na yooyu waxoon nañu waaw. léegi ab exception yi nga xam ne bu dee day jënd day jaay ak nangam ak nangam ak yooyu loolu kenn terewu ko loolu ak jënd ak jaay wala euh, ak faj ak yu mel noonu loolu gisoon nañ ko léegi nag mu des kon léegi walilah alhamdu wal minna ci kaw nii foog naa pare nañ ci côté première partie wu hadis bi mooy la yanzuru rajul ila awrati rajul wala al mar'a ila awrati mar'a kon côté boobu walilah alhamdu wal minna euh, daal dinañ koy jeexal léegi nag mu des beneen côté